ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim ud'uuhum li'aabaa'ihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamuu aabaa'ahum fa ixwaanukum fi ddiini wa mawaaliikum walaysa calaykum junaaxun fiimaa axta'tum bihi walaakin maa ta'ammadat quluubukum wa kaana allahu gafuuran raxiima ci laaya bi ci juróomi laaya bi lañ gisoon moom lañ jeexaloon ci jataay bi ñu weesu lenn rek lañ ci fàtte woon mooy li suñu boroom ne dee leen leen woowe seen bàyyi di leen askane seen bàyyi loolu moo gina a maandu fa boroom bi tabaaraka wa taala loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon tere ginnaaw gi doon tere comme ni nga xamante ne noonu la ko mawlaana seydina saad abi waqaas ak mawlaana aba bakra radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma <coughs> doon daldi daldi waxe ni nga xam noonu lañ ko soloo ci yonent bi alayhi wassalaam mu man iddaa ila gayri abiihi wa huwa ya'lam fal jannatu alayhi xaram yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ci xadiis boo xamante ne nii mu ngi ci Shaykhaani mu ngi al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim ibn al Hajjaaj al-Qushayri saabu naysaburi rahmatullahi alayhima ñoo ko solo mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na képp koo xam ne day askanale boppam ci koo xamante ne nii du baayam wa huwa ya'lam ta moo ko tey ne man daal déshérité ay famille ne man daal bëgguma ñii juruma bu xaw ma sax lan laa def ba ba juux ci ñoom man bëgguma woon nañu nekk samay waajur léegi nag ne yow changé say këyit ne keneen la jur wala ñu lay woowee neneen bëggoogu ñu lay askanele sa bàyyi suñu mu ne tamu xam mu ne kooku àjjana xaraam na ci moom te moom la waxoon ci xadiis yi nga xamante ni moom la doon wax ci musnadu imaamu ahmad rahmatullahi alayhi nga xamante ne suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne man intasaba ila gayri abi aw iddaa ila gayri abi fa alayhi laanatullah wal na malaayikatu wan naas ajmain képp koo xam ne day askanale boppam di woote boppam bañ ne kii du baayam waaye seet keneen ne man daal bëgguma woon nekk ci giir yi par exemple wala nekk ci tëgg yi wala nekk ci ñi nga xamante ni ñooy géwél yi man nag diw mooy sama baay léegi man lan maay def fii man bëgguma lool wala ne man daal may Afrique yi fan man monsieur le maristie mali mooy saa baay daal laa bëgg mu bàyyoo ma changer sa tur def ci nag dew tur voilà léegi nga tuddoon yow yow Moussa Ndoye nga dindi Moussa Ndoye bi tuddale nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy Christian Christian le Maresquier léegi nag nga def loolu nag ngir bañ saw kële su yonent ma lay saa saam ne ko def noonu kooku na nekk na ci kawam rëbbum yàlla ak malaaka yi ak booleen nit ñi mooy yàllaa yaqbalu laahu borom bi du ko nangul sarfan wala adlan benn farata waaye naafila dara la ko du nangul waaye ki nga xamante ne nii mooy yow loolu bu dee mooy nit ki di ko defal boppam yow tamit nga ñëw di ko woowee loo wuuteeg ki ko jur loolu la borom bi tere loolu bu dee nag da ngeen cee juum li mu naan fii ma waaye amu ngeen benn problème fii ma axtatum bi walakin maa ta'ammadat bu lu ngeen juum seen làmmiñ tàmmoon ko ngeen koy woowee loolu garaawul mais li ngeen tey loolu moo garaaw bi bañ di persister di insister ci li borom bi xaraamal nga ne moom laay wax waaye am na benn benn benn exception bu ci am mooy nit koo xamante ne nii kenn xamewu ko neneen boo waxee turam kenn du ko xam boo nee doomu diw comme Seydina al-Miqdaad xam nga na al-Miqdaad <laughs> ibn Amr mooy moom baayam saxaaba la woon ci saxaaba yonent bi alayhi yu mag yi ko gëmoon Makka daal gàddaay yi waaw moom Seydina al-Miqdaad moomu Ibn Amr baayam Amr la tuddoon waaye moom dañ koo comme que ba mu ñëwee Makka ka nga xam ne moom moo nekkoon allié wam nekkoon ki nga xam ne moo ko doo moo ko moo ko euh, baayoo woon voilà baayoo woon ko moo doon al aswad ibn abdi yaghuth nekkoon al aswad bokk ci kilifaay Makka yi moom nag dafa mujj moom tout le temps dañ ko doon al miqdaad ibn al-Miqdaad ibn al-Aswad léegi nag loolu la gën a siiwee que al-Miqdaad ibn Amr ba moo tax même bi aaya bi wàccee teewul woon moom pare woon na ngir ne ah doo man nag gon ah mu naan moom Seydina al-Miqdaad da doon wax ne man nag kon man sama baay mooy Amr de comme ko borom bi loolu la gis nga ñu doon tënkoo ci aaya yi bu ma soon a wàcc waaye nag nit ñi dafa def bene moom ibn Amr noonu ñu ko waxee léeg-léeg ñu bari doonu ñoon xam kan la léegi nag mu mujj law ñenn ñi naan ba léegi ñu ko ibn al waaye defuñ ko woon ngir ne borom bee xaraamal lii nañu ko def mooy ngir ràññee ko ko la ci biir nit ñi ñu xam ne wa miqdaad mii la ñuy wax loolu bu dee lu mel noonu garaawul. voilà wallahu taala alam loolu moom garaawul même bu dee ne li gën te gën mat mooy nga moytu ko noo ko gën a mane waaye nag mooy bu dee ngir leeral rek ne diw mii nii. voilà moom la ñuy wax waaw loolu noonu ci kaw loolu waaye paa ci kaw ne borom bi lii la xaraamal waaye li gën lépp nag dina mat moo ñu koy wax al-Miqdaad ibn Amrin comme ni nga xamante ne nii noonu la ko doon waxee suñu borom kon di continuer bi ñu war a gis tey muy juróom benneel bi mu ne annabiyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim mu ne annabiyu ndaw yàlla lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam awlaa moo gën a yey bil mu'miniina ci way ngëm yàlla yi min anfusihim moo gën a ci seen bopp mooy yonent bi alayhi moo gën a yey jullit bu nekk ci sa bopp voilà wa azwaajuhu te soxnaam yi alhamdulillah radiyallahu anhunna ummahatuhum ñoom seeni nday lañ de wa ulul arhami kantaa ñi nga xamante ni nii yéen a bokk mbuumu jurukaay baaduhum lenn li ci ñoom aw bi baadin moo gën yey ci ñeneen ñenn ñi ci ñoom ci wàllu miiras fii kitaabillahi loolu moo nekk ci téere bi yàlla bi ci àtte bi bi nga xamante ne moom la tëral daal di ciy nasaxal li nga xam ne moo jëmoon ci nit manoon na comme yonent bi aleyhi salaatu salaam ba jullit ñi doon dóor a ñëw di gàddaay Makka ak Medina daleen Madinatul Munawwara ala saakini afdalus salaatu wassalaam dafa defoon al muwaaxaat mooy la fraternisation boole jullit mbokkale diggante ku jóge Makka ku dëgg Medina ba ñu nekk ñoo xam ne dañuy duggante nga xam ne dañuy mën a doonante comme ni nga xamante ne lool da doon am waaye nag yonent bi aleyhi salaatu salaam suñu borom loolu da doon dox ab sharia la woon atte la lu doon loolu noonu doxatul ak ca suuratul anfaal leeral fii que ne loolu noonu amatul mooyen ñi nga xam ne ñoo bokk nekk ay bokk geño ñooñu ñooy donnante ci wàllu miraas waaye nit lu noonu ñu la boole ci lislaam ngeen nekk ay mbokk diine yu takkoo tamit te bokku ngeen deret kooku mënoo koo doon noonu rek ci nekk ci noonu lu dul ci ay conditions yoo xam ne incha allah bu ñu àggee ci suuratu euh, nisaa yi. fa suñu borom di wax wàllu miraas yi insha allah dinañ ciy xaw a leeral tuuti walla ci côté boobu ngir bañ a yàggal fii kon loolu la loolu lay wax nii mu ne mu ne kon wa ulul arham yi ñi nga xam ne ñoo bokk mbuu njuru mbuu mu njurukaay ñoo ñële nekk ay mbokk baaduhum ñeen nañ ci ñoom awlaa moo ginayee bi baadin ci ñeneen ñi fii kitaabillahi ci li nga xam ne mooy àtte bi yàlla bi nga xam ne moom la tëral ci lawhul mahfuz ne ne loolu mooy dox léegi àtte boobale ci wàllu doon nante minal mu'miniina ci way ngëm yàlla yi wal muhaajiriina ak ñi nga xam ne ñoo gàddaayoon mooy ne loolu la mooy ku jógee gëm yàlla jóge Makka ak muhaajiruuna yi loolu dootul dox que ne mën nañu doon nante noon même bu dee yonente mi alei saatu salaam ñoom la booloon ñu nekk ay mbokk illaa lu dul an taf'alu ilaa awliyaa'ikum lu dul yéen jullit ñi mooy ki nga xam ne sa parandoo la sa ki nga xam ne moo méngoo say mbir koo defal dara ngeen borom yonent ma ne sa boo boole woon leen wala diine ji tax yéen ngeen ànd koo xam ne sa xarit nii la waaye kooku manulaa donn ci dara ndax bokku ngeen deret waaye nag borom bi dàqul nga man koo defal moom moo mëne maaruufan njekk mooy ci sa alal loo xam ne comme wasiya nga defal ko testament boo xam ne nag du dépasser li nga xam ne mooy ñett bu ñu xaajee alal gi ñetti xaaj benn xaaj ba muy wasiya loolu mën nga koo defal koo kële waaye moom donn moom du ko man loolu lay wax ne illaa lu du lan tafalu ngeen def ilaa awliyaikum ci ñi nga xamante ne yéen a méngoo seeni mbir de wala ñoom ñoom méngoo seeni mbir rek muy seen allié yi maaruufa njekk muy ci testament bu ngeen leen di defal man ngeen koo def dam dénkaane ci seen wàllu alal yoo xam ne bu ngeen génnee àddina ñoom lañ koy jox waaye du weesu un bi de muy ñetti bu buñ xaajee alal ji ñetti xaaj benn ba kaana mu ne nekk na daalika léelu yi lii borom bi àtte fii kiil kitaabi ca téere ba mastuura moom lañ bindoon ne loolu mooy àtte bii mujj sax ca lawhul mahfuuz ndax borom bi comme ni mu waxoon rek ci suuratul Ra'd ñu gisoon ko mooy effacer lu ko neex di saxal lu ko neex wa indahu te fa moom la nekk ummul kitaabi ndayu téere ba nga xam ne partie boobu ci lawhul mahfuuz du changer mooy ne bàyyi woon na àtte boobu doon dox këne doon nante diggante al muhaajiri ku jóge Makka gàddaay si ak koo xam ne moom Madina la dëkk ala saakini afdalu salaatu wassalaam waaye borom bi loolu defoon na ci téere lawhul mahfuz ba mu sotteeku que ne acte boobu du continuer ci charia bi ci l'islam dinañ ko folli te li koy folli mooy laay yi kon nag suñu borom ci kaw laay ba la ñoo tëj lim ne annabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim yonent bi alayhi salaam moo gën a yey ci way ngëm yàlla yi seen bopp moo yonent bi alayhi salaam borom bi da koo jox prérogative yu rëy gis nga bu bëggoon dara yow jullit bu man di doon mu bëgg yonent bi alayhi salaam bu bëggoon loo xam ne jullit bee ko moom day xaraam ci moom bu morom mu yorati ko loolu mais àtte la boo xam ne yonente bare sa sa masu koo doxe exemple bu doon ne Seydina Usman radiyallahu anhu li muy bari alal alal yépp bu yonente bare sa sa bëggoon alalam jooju moom ko day xaraam Seydina Usman moomati ko même nit ki lu man di am mais yonente bi alei salaam moom mi nga xamante ne moo jàngal lépp moom masula doxe loolu masula ñëw da doon toog këram ñetti weer wala ñetti fan kenn du fa togg dara ñaari ñaar yu yi kese comme ni sayyidatu Aisha radiyallahu naa wax lañ doon def dañ doon lekk ci tàndarma yi te du ay carton yuñ tegoon kees yu mag déedéet ay ñaari tàndarma ñetti tàndarma ngay lekk naan ci ndox mi loolu moo la doon téye te nag nit fekk ñu bari ci saxaabaan di ay boroomi alal yu rëy lañ la wax indi leen seen alal yi jox ma loolu ma su koo def te ndaxa bu bu ko soxla woon rek day nekk lu ci nit ki automatiquement day xaraam waaye beneen côté bi wa azwaajuhu soxnaam yi ñooy seeni ndey yéen jullit ñi mooy ndeyu teraanga ginnaaw bi yonent bi sallallahu saa wasallam nekkee bàyyi woy ngëm yàlla yi soxnaam yi ñooy seenu ndey waaye nekkul seen yaay bi nga xam ne moo leen jur déedéet moo tax kenn du wéet ak ñoom noonu bu dee bokkoo ci waa zawul mahaarim ñi nga xam ne seen koj armal la doo ñu wéet ak ñoom ñuwaay dit manoo naan comme que moom sayyidatu Aïsha par exemple génn àddina kon man maa koy doon parce que sama yaay la déedéet waxuñu yaay googu lu yépp xam nañ ne waxuñu yaay googu waaye loolu nag ci ñoom kese la kenn du ne seen rakk par exemple bu dee ñoom yaay jullit ñi seen rakk yow manoo leen a takk ndax soo ñuy yaay déedéet loolu demewul noonu loolu déedéet loolu àggul foofu mooy yaayu teraanga la boo xamante ne tamit day tax bu yonent bi saa saam génnee àddina day xaraam ci bépp jullit